an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saadis ashar التاسع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيهما البركة رواه مسلم رحمه الله تعالى وفي رواية له idaa waqa'at luqmatu ahadikum falyaxudhaa falyumit maa kaana bihaa mina ladaa walyakulhaa walaa yada'haa lish-shaytaan walaa yamsahu yadahu bil-mindiili hattaa yal'aqa asaabi'ahu فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية له inna ash-shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min shaanihi hattaa yahdurahu inda ta'aamihi فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy indil xadiis yii nii nga xamante ne nii eh, ci toolu nit ñu sell ñi ci garab gii muy digle bi nga xam ne moom la borom bi digle ci ñuy mooy tey tey li nga xamante ne nii mooy eh, sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama léegi eh, ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ premier xadiis Seydina Jaabir ci bunt bi ibn Abdillah muy yoon huit bi bi yeneen ci ma lay saa doon wax naan sama misaal ak seen misaal mooy góor ga nga xam ne dafa taalub taal ci lëndëm gël bien sûr léegi nag lëppaa lëpp yeeg njéeréer yi jóge ne ak insectes yeeg yooyu di daw di naaw di bugg cee dugg mu leen di puus ngir ñu bañ cee dugg <laughs> léegi bii mën a tasin xadiis numéro neuf ci bunt bi juróom-ñeenteelu xadiis ci bunt bi ginnaaw xadiis euh, bi ñu wax sànq mais mooy xadis numéro 164 biñ tàmbalee téere bi ba léegi téeméer ak juróom-benn fukki ñeent anhu mu ne mu koy jël ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma ba léegi anna rasulallahi ken dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa bi laqil asaabi'i mu ne yeneen tubaab yi saa saa kat dafa bi laqil asaabi'i mooy mooy ñuy mar al asaabi baaraam yi mooy boo lekkee ngay mar sa baaraam yi boo lekkee loxo bul ñëw lekk ak loxo sa loxo bi takk ay ceeb wala ay soos yooyu nga lekk rek mu kii nga ñëw rek dugal ko di ko raxas noonu déedéet mu ne na ko mar ba pare xa waaye ndab yi ngeen doon lekke bu leen ñëw rek jël di raxas noonu ceeb yi nekk ci ndox yeeg bu dee ceeb la cere yeeg soos yeeg alors que ndab li des nga ñëw rek sotti ko nga ñëw rek commencé naan da nga koy raxas noonu mu ne déedéet dafa digle ñuy mar suñu baaraam yi gis nga wa adabiha di al amru digle garab gi ñu ne ñuy ñuy wattu sunna yonent way saa saam ak teggin yii yëpp mooy tegginu lekk lay wax nii waaw ñii lekk loxo waaye même bu dee kuddu ngay lekk wa safha mooy ku kudduga kon moo taxaw sa palaasu loxo kon nan ko mar bu ci bàyyi am lu ca des lu ñëw rek dugal ko ci ndox mi déedéet was safha waaye it ndab la nga defoon lekk assiette bi bu dee ne nekkul lu bari da cee des parce que li la tibbal daa bari wala mu des waaye yow jeex na mais li ñu des ay fortaatu la yoo xam ne mën nga koo lekk mu ne lool na ngeen ko mar na ngeen ko mooy nangeen ko xoos jël li ci nekk ngeen jël ko ngeen lekk ko voilà waqaala mu teg ci moom yonente mi alei saatu salaam ne innakum ndax yéen kat la tadruna fii ayyihal baraka ndax xamu ngeen ci ban est li ngeen jëkk a lekk ak lu ndaw lii ci def ngeen nar ko fee bàyyi ay siitaat ngeen ko jàppe ana ci ban la boroom bi def barke xamu ngeen ko loolu mooy lekk jullit bi borom bi la ciy def barke léegi nag barke bi fan la nekk ci lekk gi xamoo ah est li nga jëkk a la yow fay wala li nekk ci digg bi wala la jeex ba nga jàpp ne jeex na ah yow moom hadis bi da nga koy appliquer sax yow moom ma ne kii ba yow moom yow moom moom moom appliqué yow yow fii mu ne ñeneen ñi la ñuy wax mais yow en tant que fayeen moom <laughs> yow moom bool bu taxaw moom gën a ko tëll mu daanoo kon yow taxul ñuy wax yow moom masha allah bu dee nag ba nga koy def xalaatu woon li yonent may saa saaw léegi dee ko ci yéene ah man de bëgg luy léegi bu ko defee yow kale la foofu dootul yombati waaye ah déet may doxal sunna nga may nga may dugg ah <laughs> <laughs> ah fay jox naa la benn ngànnaay dootuma la duggati ci loolu xanaa <laughs> ne ne ma ah yow waaye digle may def nga naan man nga tàngam <laughs> voilà ah ne xamoo yéen yooyu waaye jàpp ko ah yow moom hadis bii ma ngi ko dalee jëfe mais nag day teeral sa yéene que ne moom ah comme que daal fii sëy naa jaabar da Jaabir radiyallahu anhu da amara bi laqil asabi' yonent waaye saa saa am moo digle ñuy mar suñu baaraam yi. wa safhati ak ndab ya mooy la ka des nañ koy jeexal te bàyyi noonu muy des ay tuuti ñuy ñuy sànni rek yéedée <laughs> wa qaala mu ne innakum ndax yéen kat la na xamu ngeen fii ayyihal baraka ci ban ci yooyu la barke ba nekk ah que ci li ngeen njëkk lekk nekk ci mi mocce bi wala fin ba mu ne rawaahu hadis bii da soloo na ko muslimun imaamu muslim ah, rahimahullahu taala kon al imaamu muslim moo ko solo eh, imaamu muslim rahimahullah hadith bi war na ci téere bi hadith sept cent cinquante insha allah ci téere bi riyaadu saalihiin imaamu muslim kon moo ko solo fan la ko solowee ci kitaabul ashriba baabun bunt istihbaabu wala baabu istihbaabi wala nga ne baabun istihbaabu laqil asaabi' ci téere bi nga xam ne wal def li jëm ci ñam yi lekk yi baabu buntu bi surah yi def istihbaabu sopp laqil asaabi' di mar baaraam yi boo lekkee ba pare bu dee loxo nga lekk waaw mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba mu neñ ko nettal nañu abdallah ibn ibn abi shayba kiiwe muy abu bakr ibn abi shayba mooy abdallah ibn muhammad ibn abi shayba al-absi mawlahum al-kufi al-wasiti yàgg nañ koo gis qaala mu ne haddasanaa Sufyaan ibnu Uyaynata mu ne ki ñu nopp nettali mooy Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abii Imraan Maymuun al-Hilaali temps jëlee am na am na benn mbir may wax turam daal di ci juum Sufyaan ibnu Uyayna Maymuun al-Hilaali am na dafa mel ni moom am na lu may jox mais dama ci ñii la Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abii Imraan Abii Imraan boobu mooy Maymuun al-Hilaali mooy Sufyaan al kuufi kuufa la cosaanoo waaye Makka la dëkkoon hmm? rahmatullahi alayhi xaritu sayyidina imaamu Malik borom ngir mi an abi Zubayr mu jële ci Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi Abu Zubayr rahmatullahi alayhi moom it Makki la woon an Jaabir mu jële ci sayyidina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bi-la'khil asaabi' was-safha wa qaala innakum la tadruuna fi ayyi hill fi ayyi hill baraka Imaam an-Nawawi fi mu indi ci Riyaadu Saalihiin innakum la na fii ayi hal baraka <laughs> voilà kon mu ngi noon ayi hi ak bee da koo def masculin ci riwaa imam muslim bi biñ yor foofu ayi hil ana ci ban al baraka waaw est ce que dank ba nga njëkk a dank fa la barke ba ne wala ca moitié bi wala la jeex wala lii des ci ndab li te man nga koo jeexal wàññi wala dara voilà da nga ko fee nar a ban woonu rek léegi nag mu ne wa fii riwayatin am na ci beneen riwaya kon nii la ko imaam muslim indee foofu eh, ak kan ko solo na ko noon al imaam ibnu Maajah al Qazwiini rahimahullahu taala solo na xadis bi ci Seydina Jaabir da xadis mel nii da nga xam ne Mawlaana Ibnu Abbaas dafa solo xadis mel nii waaye it Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaa kon mu ne noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ci bërëb yu bëri mu wa fi riwaayatin la al imaamu Nawawi ñëwaat ci Riyaadu Saalihiin bi ñu continué mu ne am na beneen riwaaya beneen solo bu mu solo xadiis bi lahu ñeel imaamu Muslim ba léegi rahmatullahi alayhi foofu lii la yonente bi alayhi salaatu salaam wax dane Seydina Jaabir lii la ne moom la yonente bi alayhi salaam wax dane idaa waqa'at luqmatu ahadikum bu danqub kenn ci yéen ah, <laughs> kenn ci yéen daa dang ah fay fay moom tey moom say affaire baaxal reer nga ba pare mais tam nga bëgg a reeraat quoi ndax yi nga dégg da lay yëngal ida waqaat bu rotee luqmatu ahadikum danqub kenn ci yéen fal yaxudha nga dem ba danq rek xaw ma benn fayen bu xër bu ndaw moo jëgalee fiel sa loxo mu wan tam te dogu yàpp la woon <laughs> mu ne fal yaxuda na ko jël <laughs> fal yumit ma kaana biha min ada la nga xam ne moo ci nekk ci lor na ko dindi na ko na ko na ko na ko na ko na ko dindi fal yusilha mooy na ko faxas bu dee lu ñu mën a faxas la bu dee lu ñu mën dindi la te du xejam bu ko yëy hmm? <laughs> na dindi daal la ca taq min moom la naan fal yumit ma kaana biha minal min aza la ca nekk ci lor comme poussière bi wala bu dee tuuti suuf la mais boo ko fëggee ba lépp dañ yow boo ko saxaatee loolu du ci nekk dara mu ne na def noonu fal yàqul ha bu ko fee def nag na ko lekk ya yadaha li shaytaan bu mu ne ah xas naa wadd naa ko fi bàyyi rek bàyyi ko ndax boo ko fi bàyyee mu ne bu ko bàyyi shaytaane de ndax bàyyi danq boobu wala loolu nga naroon a lekk mu wadd shaytaane nga ko fi bàyyi te shaytaane moom day am doole boo amee doole ci sa moom saa su ne mu ngi ci la kaw léegi yow nga koy ngay leel sa noon bi la war a màtt xaj bi la war a màtt yaa koy jox li ñuy reere ka li ñuy kii ngir am force bi mën a xàmp sa yeel yi loolu dum xel ah wala yadaha li shaytan bu mu ko bàyyil shaytaane de waaw léegi nag mu ne walaa yamsax bu lekkee nag ba pare walaa yamsaxu yadahu bil mindil bu mu jël loxoom di ko pompe torchon bi wala li nga xam ne mooy mouchoir bi mouchoir mooy mindil waaw bu mu jël loxoom lekk ba pare rek ah, loxo yi takk des liñ doon lekk rek mu ñëw fomp ko di ko di ko di ko fomp ak euh, mouchoir bi mu ne déedéet bu mu ko def de hatta ba kera yal'aqa asabi'a ba ni muy mare baaraamam yi diggante baaraam yi lépp lu ci takkoon ci lekk mu daal di koy mar ba pare door a fomp buy fomp min diil ak li nga xamante ne ni mooy ak euh, torchon bi wala mouchoir bi wala yu mel noonu wala serviette bi fa innahu ndax kat waa ji laa yadri xamul fii ay ta'amihi al baraka ana fan ci lekkam est-ce que lekk ko ba dugal ko ci biir bi ak foofu la barke bi nekk wala lii mu def bi mu lekkee li xas a ci baaraam yeeg yooyu mu nar a ñëw rek dugal ko ci raxas mi walla fomp ko xamul ndax alhamdulilah foofu wala lii mu nar a fomp foofu la barke bi nekk mu ne wa fii riwaayatin la riwaaya bii nag moom la imaamul euh, muslim rahimahullah kitaabul ashriba baabu istihbaab laqil asaabi'i hadis biñ la wax sànq biñ gis sànq amara bi laqil asaabi'i biñ ci paree da cee teg bii nii imaamu Nawawi après mu tegaat ci beneen biñ ciy dolli te moom la ñuy gis nii après dinañ ci ñëw mu ne wa fii riwaayatin la kon. lii jàppal ne mooy troisième xadis bi mu indi ginnaaw bi mu indee premier xadisu jaabir bi dafa indi ay xadis Seydina jaabir rangale leen ñetti xadis Seydina jaabir ci bunt boobu yoo xam ne moom la imaamu Nawawi rahimahullah dajale nii indi nañ kon ñaareel bi mu ne wa fii riwaayatin la am na ci beneen riwaaya boo xam ne ba léegi ñeel imaamu jaabir radiyallahu anhu boo xam ne wala nga ne imaamu muslim tamit rahimahullah foo xam ne dane inna shaytaana yonent bay saa saam jaabir foofu dane inna shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ni mu ne gis ku nekk ci yéen inda kulli lu muy def shaytaane day présent ngir yàqal ko allahu akbar allahu lu jaam bi def day gaaw ñëw waaw ngir lan ngir yàqal jaam jaamu yàlla ja nga xam ni moom la nar a def allahu akbar léegi nag yonent bi alei ne nag comme que noonu la xat hatta <laughs> ba li nga xam ne sax yahduru yahduruhu inda ta'am inda ta'am shaytaane day teew topp nit ki rek ay nag seytaane la yajri min ibn aadama majra dam yonent bi saa nee na seytaane day daw ci yaramu doomu aadama bi comme ni deret ji di dawe wala place ba deret jay daw fa lay jaar di daw moo gis nga ne mu takkoog yow la rek ngir yàqal la comme la mu waatoon ci suuratu nisaa yi ah <laughs> kon mu ne moom day teew ci ku nekk ci yéen ci léppam xatta ba ni nga xam ne sax yahduruhu day teewe inda ta'ami jamono ji ñuy lekk seytaane du désespéré wu lekkam gii nit sax naa fexe yàqal ko ci loo xamante ne du fàttale ko yàlla du sant yàlla mi ko xéewale waaw moo tax mu ne fa ida faraga moo tax mu ne euh, euh, yahdaru inda ta'ami ba hatta lekkam mu ne na kon nag fa ida saqatat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana biha min al-adha min adha kon nag comme que noolu la mooy saydaane booy lekk sax day lekk sa wet di la xaar nga def faux pas loo xam ne moom dina ci mën a am poñ ci yow ngadd la nga daanu wala nga gin koo dooleel moo tax mu ne comme que day teew sax ba nit kii di lekk fa ida saqatat min ahadikum al-luqma bu kenn ci yéen ab liñ ci ab dank bu mu dankoon wala lu mu naroon a dugal ci gémmiñam daal di wadd fal yumit ma kaana biha min ada na ko yëkkati lépp lu ci takkoon ci lor ak lu dul noon na ko effacé na ko ci fomp na ko fomp ba mu dañ dindi ko bu ko dindee ba lépp dañ fal yàqulhaa na lekk loolu le wala yadaaha li shaytaan te bu mu ko bàyyee shaytaane ndax day am doole ci kawam te noonam la waaw lii hadith yi foofu la nii la ko al imaamu An-Nawawi yemale léegi nañ ñëw ci deuxième bi bu njëkk bi gisoon nañ ko waxoon nañ la moom la teg bi sës ci hadith bi mu njëkk indi bi ñu waxoon ah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bi naqi al-asaabi' was-safhati wa qaala innakum la tadruuna fi ayyiha al baraka fii mu ne fii ayyihi al baraka hadis bi mu ci teg foofule mooy bi ci tegu mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana abi mu nekk ma nettali mooy sama baay mooy Abdullah Muhammad ibn Abdillah Abdillah ibn Numayr rahimahullah al-Kufi moom tamit papa ma ko nettali moom Muhammad baayam di Abdullah qaala mu ne haddathana Sufyaanu mooy Seydina Sufyaan mooy léegi nag nga ñëw càllale bi ñu jóge woon sànq ah mooy ñëw bale ci Seydina Abu Bakr ibn Abi ba mu jële woon Sufyaan ibn Uyayna mooy Sufyaan bi mooy ñëwaan ni mooy Sufyaan euh, an Abi Zubayr non bii Sufyaan bële la bii su as-Sawri la voilà bii as-Sawri la as <laughs> parce que lu tax as-Sawri la parce que ñii waa Kuufa lañu te euh, Sufyaan bële Ibnu Uyayna waxoon nañ la fële la nekkoon muy eh, fi nga xamante ne mooy Madinatul Munawwara voilà mooy ci Madinatul Munawwara avion Makkatul Mukarrama Makka la ne woon eh, Kanta Sufyaan bi moom Kuufa la ne woon moo tax ñu ñi ko jële ci moom waa Kuufa lañu eh, Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr ba mu jële ko ci baayam Abdullah ibn Numayr ñoom ñu mu jële ko ci Sufyaan muy ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahmatullahi alayhi ah. an Abi Zubayr mu jëla ko ci Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus xam nga Sufyan bale moo pul muy jële ci moom ah. an Jabir mu jële ci Seydina mooy ibn Uyayna eh, an Jabir mu jële ci Seydina Jabir annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena ah. ida waqa'at luqmatu ahadikum falyaxudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lishaytan wala yamsax yadahu bilmindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi baraka waaw won mu ngi noonu mu ne wa haddathanaahu Ishaq ibn Ibrahim mooy al-Hanzali mooy ibn Rahawiya rahmatullahi alayhi Ishaq Ibrahim moom loo siiwee ci Ibn Rahwiya mooy eh, moom mooy nettali nañu ko qaala mu ne axbaranaa Abu Daawud al-Hafari mu ne Abu Daawud al-Hafari du Umar ibn Sa'id Sa'd ibn Ubayd Abu Daawud al-Hafari al-Kuufi moom it waa Kuufi la eh, te Seydina kii Sufyaan eh, kii Ishaaq ibn Rahawayh Hanzali la Tamiimi la Marwazi la Naysaabuuri rahmatullahi alayhi kon mu ne xaawa haddathani Muhammad ibn Rafi' imam Muslim te Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qurashi al-Qushayri Abu Abdillah mu ne nettali nañu ko qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq Abdurrazzaq mu ne kilahuma ñoom ñëpp an Sufyan jëla ko ci Sufyan ibn Uyayna non ibn Sa'id as-Sawri Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullah bi hadha al-isnad wa fi hadithihima wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yalaqaha aw yuliqaha mooy soit mar ko wala mu jox keneen maral ko loolu nag ci maral ko ko nan lay nekke mooy koo xamante ne ni <laughs> moom daa bëgg a barkeelu ah boo amee taalibe boo xam ne moom daa bëgg barkeelu ay way sëriñ ba mënoon a marsa loxo bi boo lekkee ba waaw xam nga kook seexluwul lool mais bu dee koo xam ne foofu lañ ñëw fekk fenn waay boom <laughs> nga ko maral eh, wala sa soxna wala nga maral sa loxo soxna soxna si loolu xam nga doo ko seexlu wala sa benn doom wala sa tool nga maral ko loxo yi xam nga loolu voilà soit nga mar ko wala <laughs> waaw <laughs> nga yul ay <laughs> nga jox kenn mu maral la ko allahu akbar allahu akbar léegi kon Seydina Jaabir radiyallahu anhu mooy hadith yi noonu nii ñële ne léegi benn bi moo ci des ah mu mujj bi kon boobu bu mujj bi boobu al imaamu muslim moom la teg ci hadis biñ jóge nii léegi firi wuñ ko ndax gisoon nañ ko sànq mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba kii frère Abu Bakr ibn Abi Shayba ma la ñu gisoon la kii Usmaan la ibn Abi Shayba Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan ah rahmatullah Abul Hasan al-Absi al-Kufi rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali qaala mu ne haddathana Jarir moom Jarir ibn Abdil Hamid ah ibn Jarir ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon an al-A'mash mu jëloon ko ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili al-A'mash moom it Kufa la woon moom Kufi la Kufa la dëkkoon rahmatullah an Abi Sufyan hmm? mu jëloon ko ci Abu Sufyan di Talha ibn Nafi' al-Qurashi Abu Sufyan rahmatullah alayhi al-Iskashi rahmatullah alayhi an Jabir moo ko ci Sayyidina Jabir radiyallahu anhu annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa am da annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ash-shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahdurahu inda ta'aamihi fa idhaa saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit maa kaana bihaa min adhaa thumma liya'kulhaa wa laa yada'haa lish-shaytaan fa idhaa faragha falyal'aq asaabi'ahu fa innahu laa yadrii fii ayyi ta'aamihi takuunu al-baraka voilà kon hadith yëpp ñu noonu walillahi alhamdu wal minna nii ko al imaam rahmatullah eh, imaam Muslim nii ko soloowe léegi hadith yi ci gàttal rek ngir tëj insha allahu taala mooy ci teggi ni waxoon buntu bi baabun fil amri bil muhafaza ala sunna wa adabiha di wattu digle liñ digle ngay wattu sunna te di ko eh, ak teggini lii tegginu lekk da mooy moo tax yonent saa alayhi salaam bàyyi ñu lu dara comme la yahud doo xam Seydina Salman ne ko yéen daal seen yonent bi alayhi salaam bàyyiwu leen dara hatta bu ngeen demee toilette sax moom da leen koo wax mu ko ajal bokkul xamul dara bu jàpp dañuy complexe ah non non non c'est que non mu ne ko asakay ah waaw waaw hatta bu ñu demee toilette ci wanag wa sax la ñuy def yonent bi alayhi salaam jàngal nañu waaw teggin lépp teggin la tegginu lekk mooy lekk ah te dina ko a leeral ci hadith Seydina Omar ibn Abi Salama ne may doon lekk yonent bay di dugal sama loxo man mu ne ma yaa wa kul bi yaminik wa kul mimma yali ah, yow gone si booy lekk tuddal turu yàlla bismillah ak mel noonu ak ñaan bismillah alladhi at'amani hada wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa tudd yàlla te booy lekk nga lekk sa ndejoor te nga lekk mimma yalik li nekk sa kanam ngay lekk bu jeexee ngay avancer par tuuti mais doo jël sa loxo dugal fee gauche fee gis nga nen bi fële nga lekk nen yi nekk sa kanam yëpp ba mu jeex di yóotu yi nen wala ay yàpp fee ay kii déedéet déedéet di capp nii mel ni ganaar bu déedéet lekkal sa kanam wa kul mimma yalik voilà lii mu jàngale it boo lekkee ba pare nan ngay def tegginu bu dee loxo nga lekke bul ñëw rek pare rek jël mouchoir bi ñu jox la rek nga nga nga fomp sa loxo yeeg wala torchon bi te li nga doon lekk mu ngi des takk ci loxo yi déedéet mu ne na ko mar ndax xamoo est-ce que li nga njëkk a lekk ak lii des nga nar koo pomp ci la barke bi nekk mooy yiw gu yàlla yokk muy dem dum lay defal xamoo ban la ko def ci yiw ci ci ci ci bool bi waaw kon nag moo tax mu ne bool bi sax bu dee ne daa dem jeex mooy defaloo loo xam ne nit mën na koo lekkaat waaye yoo xam ne boo ko bàyyi léegi gars yi koy tuuri ak yu mel noonu te boo ko lekkee du la wàññi dara mu ne loolu ñëdd ko voilà fal yàlla na ko ñëdd lekk ko voilà te loolu ñu rëy ñoo dul def lool lii lépp ngir tawaadoor tamit wàcce sa bopp ñi rëy di dap na way non man dépassé naa yi nekk nit ñi di gis yonente way sa nag lay wàññi lay dëñ dindi sa sa xol bi en même temps waaw nga xamoo ci ban la barke bi nekk waaw nañ bële boo dee <laughs> nga mar ko nga joxe ñu mar ko loolu wax nañ ci def sànq waaye it eh, dañuy gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy teggin yi nga xam ne moom lañuy jàngal dafa jaro bàyyi xel waaw léegi lu fekk mu ne bu waddee na nga ko for loolu moom lañ la doon wax naan ci ndigal yi ndigal yi dafa am yoo xam ne farata la am yoo xam ne du farata dañ koo sopp <laughs> lii dañ koo sopp yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne par force képp koo xam ne day lekk dara la muy lekk wadd bu xasee wadd na ko par force da ko war a jël fomp ko lekkat ko xam nga am na yoo xam ne ñenn ñi nag leen ñu rëy ñu bari ñoom rëy tax non ñoom buñ ko lekkat non no non waaye lii mooy lan ah, non non non man non loolu rëy warul cee yóbbu mais du par force ne la def ko am na koo xam ne moom du rëy ko ci kii mais amaana day seexlu affaire bi bu xasee laal suuf day xaw a wan bi ci suuf day seexlu kooku mënuñ ne ko yow da ngaa rëy déedéet mais li gën moom mooy yonent may saa saa wax mais rek kenn du ne ko par force boo ko defuloo nga bàkkaar àggul foofu mu ngi mel rek li mu wax ci wàllu mu ila <laughs> waqa'a az-zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma thumma yashrab sharabahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ah <laughs> ah mooy bu ndax ndax mu ne ndax ndax euh, weñ bi buy daanu moom euh, laaf bi am hasard moom lay njëkk a dugal boo dugalee beneen laaf bi mu ndax moom yattaqi billati fii hidda wala bi nga xam ne mooy am hasard mooy buy daanu weñ buy daanu ci euh, ndox moo teg mu tàng wala yu mel noonu moom buy daanu ndax ñaari laafam yi benn bi poison la beneen bi day day day anti poison la waaw mu ne moom buy daanu nag naturellement noonu la ko borom bi bindee day jiital côté bi nga xam ne ci la poison bi ci la euh, euh, sobe bi nekk ci la euh, lu baaxul li nekk léegi na yow bu xamee dugg sam ndox sa kase goo defar dem ba koy naan ndox mi ne ci daraj kii weñ gi ne ci daraj bu boobaa mu ne jël ko nga nga jël nga dugalaat ko surtout beneen côté bi ndax côté boobu bu dee am na lu dugal lu dul noon ci biir naan bi beneen côté bi nga dugal day faj lool po anteb waaw da koy anteem la da koy da koy da koy dindi lam ca defoon après nag nga naan ko loolu yeneen bay saa saa neewul par force na nga ko def ku ko deful am na bàkkaar xam nga digle la mais digle boo xam ne irshad la voilà nga def ko moo gën <laughs> voilà di itam def noonu moo gën faxas ko lekkaat ko boo tax euh, am na ci surah yi xamatuma ndax borom awnul ma'bud laa gis sharih <laughs> sunanu abi dawud rahmatullah alayhima xamatuma ndax moom laa gi saw ma kan mu wax lu rafet ne euh, bu dee ne yow comme nit ki moom manula lekkaat affaire bi li muy def na ko jël jox ko dàbbaam mooy aw fas wala ay xar ñoom ñu lekk loolu mais mukk bu mu ko bàyyee foofu ndax bu ko bàyyee saytaane moo koy lekk dañ ciy xamee ne tamit yonent bi sallallahu alayhi xar baaxu ci nu mu tudd miracle yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moo ñu xamal ne seytaane dëkk ci lépp la ñuy topp waaw ci lépp la ñuy topp ba tamit même bu ñuy lekk seytaane ñu xamal ci tamit day lekk parce bu lekkul woon moom loolu di wadd mu ne boo ngeen ko bàyyee seytaane koy bàyyi mooy bàyyi ko ngir la ngir mu taxaw di ko xool ngir mu lekk gën ci am koot kattan waaw waaw kon loolu dañ ciy jànge xame ci ne gën a seytaane day lekk waaw tanta léegi nan lay lekkee yooyu loolu ëmp nañu ëpp ëmp nañu bari ci ñun waaye daal day lekk voilà léegi yow nag bu ko may loolu ngay waddal jël ko bu dee manoo ko lekk faxas ko lekk ko jël ko nga jox ko sa dabba boo xamante ne nii moom dina ko mën a lekk xar mi wala yu mel noonu nga boole naajo bi waddoon ak yooyu lekkoo ko ndax takk na bu baax yaa fay boo paree dajale ko kii ngay boole nga daal di koy jox xar mi mu lekk ko mais bu ko fa bàyyi saytaane saytaane voilà loolu nekk lu rafet waaw te tamit le fait que yonent bi saa saa am ne saytaane day teewe ci ñaareelu riwaaya bi hein day topp nit ki ci lépp yahduru ahadukum inda kulli shay'in bu tuddul yàlla saytaane day ànd ak moom waaw ci lépp boo lekk nii moo tax même kër nii. bu ñëwee dégg gaa yi euh, wax nañ bismillah tudd turu yàlla du naan fii moom amuñ manuñ ci fanaan tey manuñu fi am dara ndax fii ba mu tuddee yàlla mooy ñag na kër gi <laughs> mais bu tuddul bu bu dee tuddoo yàlla dawul dara da naan gaa yi gaa yi ñëw leen am ngeen fu ngeen dëkk am ngeen fu ngeen ne voilà nga xam ne kër gi moom moom moom nuyu satanique ngeen di am <laughs> voilà ay cauchemar keke <laughs> ay idées yu baaxul voilà ndax yéen a tuddul borom bi kon loolu la boo lekk yi tuddoo yàlla ah saytaanu instant boobu mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi profité ci li ngay lekk boo tuddee yàlla nag moom moom daanaka lam jotoon a lekk sax bismillah fii awwalihi wa aaxira wala awwalu wa aaxira day waccuwaat lépp ndax du mën a def ci moom boo tuddul nag muy lekk ak yow voilà kon nag mu ngi noonu mooy ci lépp xattaa yooyu nit ki so soyeg soxnaam wala yooyu mu tànd ak moom fekk tuddul bu moom tuddul borom moom mu ànd ak moom mooy la ci lépp ndax la waxoon wala udillannahum wala amuna wala a wala wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna adaan al anam waaw wala amurannahum fala yughayyiranna xalqallah wala yughayyirunna xalqallah waaw moom moom moom waxoon na borom bi loolu comme ni ñu la ko wax naan suuratu nisaa bi ci lépp day fexe nit ki ci lépp la koy topp ngir yàqal ko ndax moom waxoon na moom du désespéré wu quoi waaw comme que daal borom bi ah. yaa def kii daal génne kii bindeef mii tax muy maam aadama mi nga génne ma wallahi la attaxidanna min ibadika nasiban mafruda dinaa jàpp ci sa jaam benn cër bu boo xam ne dinaa fexe bañ dugg àjjan ci safara ak man voilà te noonu laa koy dinaa leen sànq wat na dinaa leen mébétloo dinaa leen digal ñuy njoof nopp jur yi te wat naa dinañ dinaa leen digal ñuy soppi mbindum yàlla voilà xeesalkat yeeg gaa yi nga xam ne chirurgie esthétique yeeg ñun ñëpp voilà samay ween damaa bëgg mu gën a ngand sama lex yi sama tuñ yi neexuma sama bakkan bi ni mu demee en tant que nii damaa bëgg ta bakkanu européenne wala européen wala wala nopp yi nga xam ne dafa xaw a normal bëgguma ko nga dem parce que am nga xaalis dem fu nekk ñu teppil la fa wala léegi daa nekkoo xoon moo tax gis nga entreprise chirurgie esthétique bokk na yi gën a dox ci kaw suuf waaw <laughs> ay toog ne ñoom façon lex yi ñu am neexu leen ay wa am nañ alal ñu dem ci monsieur diw l'esthéticien à chef waaw mu daal di leen teppil seen lex yi ngir ñu am lex yoo xam ne moo gën a ànd ak li nga xam ne mooy hein hein la femme moderne wala l'homme moderne wal iyaazu billah seytaanee ko waxoon <laughs> waaw yow sawaay yow ndew ndew yow ndew sawaay boroom bind la nga ñuul nga ne neexuma <laughs> ay wa indil ma peau claire bi laa wax kon foo clair foo clair ci ëndil ma ci xeesal yu mag yi ma diw ba mel ni golo gu ngas ay wa mu ngi noonu saytaanee la ko digaloon mu ngi noonu <laughs> voilà yàlla na nga dem ba ci biir nag affaire yi tolloo watul fii fii ñuul fii weex <laughs> ku la gis nar a daw <laughs> foog ne sawaay benn njuuma la dajeel daa jommi de te yoo jommi ndew la dajeel de walla yaa billah walla yuxayiran na xalqallaahi waaye yow dégg nga yow aso la dajeel de aso <laughs> mii la de <laughs> da koo yàggoon dégg gis nag entre temps muy yuqa mu ne woon ci projet bi soppi mbindum yàlla <laughs> mu ngi noonu waaw kon seytaane noonu dëgg la moom day teewe jaam ku nekk ci yéen ci léppam waaw fii sa moo tax loolu nag daa war a yëw bi jaam bi daal di vigilant bi nga xamee lii mooy laisser aller yi moom bés boo ko defee seytaane da lay da dóor nga daanu waaw loolu moom de mooy dalil bi dina rëy nit dafa war a vigilant quoi waaw na vigilant ci léppam lu muy def te bu nekk koo xam ne day day day day day day sàggan ci yenn yi waaw ndax yépp yu mu fu mu fu muy bàyyee koo jàpp ne période de relâchement la wallahi iblis foofu la lay la lay ngàdde nga am problème waaw moo tax loo nekk kii del bàyyi fexel loolu nag mënoo ci rëcc lu dul tout temps nga nekk ci zikrullah di ko yàlla tout di tudd yàlla tout le temps ndax boo tuddee yàlla day daw waaw waaw boo tuddee yàlla loolu neexu ko poison la ci moom wal iyaazu billah day daw moo tax daan bi daa war a nekk ci muraqaba di fugloog boroom gisoon nañ buntu bi doon biñ gisoon lool di vigilance ak boroomam di bàyyi xel boroomam ci lépp sinon iblis da lay terrasser de ndax yonent ba lay saa nee na moom yahduru moom day teew de ahadukum kenn ku nekk ci yéen day Euh, inda kulli shay'in min sha'ni ba nii mi buy lekk sax mu ñëw teew di xaar lu wadd mu ne ko toog jël waaw waaw boo tuddul yàlla nag moom day lekk ànd ak yow <laughs> waaw ñoo tax mu ne boo paree yow na nga mar li nga xam ne mooy sa loxo bi te bu ko bàyyeeg saytaane voilà euh, ba mu set léegi nga ne ma mais bu ma yorul loxo kudd nag ma ne la mais c'est pareil wax naa la ko sànk ci biir wax ji nga mar kudd gi ba mu set voilà bu dee fourche it nga mar ko ba set waaye bàyyi yi nga doon lekk takk ci noonu nga ñëw teg ku nekk daanaka bañ leen di raxas lu bari ca loolu day nekk loo xamante ne daanaka moom moom moom moom man na dëxin ko ndaw <laughs> tellement <laughs> tepp yu bari la yooyu ak yàq la te loolu it mooy yaa ngi may seytaane doole ci yow kon nag suñu lëkkaale yu bunt bi mooy ñuy sàmmonteeg sunnaa yonent waaye sa ak teggin yi bu ko kenn xeet